samaahatul imaam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuzil ashara fil fil fasl fil kanzil awwal wa fi fasli si'atil maghfira wala Abdul Mahbub idaa qadima ala al-ma'siyati aqdama alayha tafruxu minhu kullu sha'ratin ila Allah kullu sha'ratin ila Allah an yasturahu wa yaghfiraha lahu ila axirih ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba tey kon ci kunul al kunuz al-ashar ci kanzul awwal ci si'atul maghfira daanaka ñu ngi ñëw ci cëppandaw gi wala boog fi muy waaj a jeex maam gisoon nañu ne maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xadis yi mu doon wax ci màggaayu njéggalu borom bi subhaanahu wa ta'ala ah, ci yàlla moom day jéggale feek ñaa ngi jéggalu te ki nga xamante ne comme ni xadis bi ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil maanaam ki nga xamante ne moom mooy kii sàkku njéggalu borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ah, nuurul ci bàkkaar doonte mi ngi euh, maanaam donte dana dellu ci bàkkaar bi juróom-ñaar fukki yoon ci bis bi kooku duñ ko boole ci ñi nga xam ne ñoom lañu tudde al musirruuna ñi nga xam ne dañoo nuur ci seen bàkkaar moom dañ ciy xuus dégg nga euh, gisoon nañ ne tamit ne bépp bàkkaar boo xam ne daf laa yóbbu ci nga wàcce sa bopp naka noonu nga tuutal ko nga dayal dal ko ak naka noonu yóbbu la ci ak toroxlu ñeel jaamu yàlla yi loolu moom topp yàlla la waaye bépp topp bépp jëf ju baax joo xamante ne daf lay yóbbu ci màggal sa bakkan màggal sa bopp ak di gis sa bopp gis sa ngëneel ci kaw nit ñi ak kawe gi nga xam ne moom nga féete kaw ci kaw nit ñi loola ci jëmmi boppam ak moy la moo tax bariwaan na comme li alimam ibn Ata'illah wax rahimahullah bariwaan na mooy yàlla goo xamante ne day waral ci nit ki ak toroxtaange ak damm ne moo gën ak topp goo xamante ne day waral ci nit ki euh, ko hmm, ak euh, réeréelu euh, léegi nag mu ne wala abdul mahbub wala abdu jaam al mahbub ba ñu sopp nag maanaam jaam nag bu ñu sopp idaa qadima su dëgmalee alal ci mooy yàlla aqdama day daldi euh, day daldi dëgmal alayha ci googoog mooy waaye tax taxrusu day tasruxu day daldi yuuxu minhu ci moom kullu sha'ratin bépp bépp karaw ilallaah jëm ci buur yàlla maanaam euh, nit ki buy def bàkkaar moom euh, looloo tax loolu dafa relatif mooy yàlla ak euh, def lu baax maanaam ak def lu bon dafa relatif parce que nit ki ci yéeneem ci lañ koy attee looloo tax yéene am doole ak li nga xamante ne moom la bëgg maanaam moom la jublu ci mbir mi te moom mooy mooy yàlla def lu bon def li nga xamante ne lii nangam jëf sangam loolu lay def te fekk loolu yàlla bugg ko woon waaye su dul loolu moos mboolem cëram yi ñu ngi jaamu yàlla ngir ne lépp yàlla daf leen a bind te am lu tax mu bind leen am ay mbóot yu tax mu bind leen te ci mbind moomu maanaam ñoom dañuy jaamu yàlla euh, moo tax su nekkee du dëgmal ci bàkkaar cëru euh, yaramam yépp ba ci pépp karawam bu ne di yuuxu jëm ci yàlla ne ay yàlla an yasturahu ci mu suturaal ko wa yaghfirahu mu jéggal ko loxo ñeel ko waaw moo tax fartafa day daal di yëkkati ko imaanuhu imaanuhu ngërëmam fawqa ra'sihi ci kaw boppam maanaam féete kaw boppam ka annahu kem ne moom zullatun ak kerkeraan la maanaam comme mbaar lay mel ci moom ka annahu nag moom zullatun ak kerkeraan ak mbaar la kama kem ne xam ne jaa anoon la dikkee fii sa xadis ci xadis saxih bu wér bi zalika ci loola ne bàkkaar nit ki suy def bàkkaar maanaam euh, ngëm yàllaam day yëkkatiku mel ni ak mbaar gu ko féete kaw ak kerkeraan euh, gu ko gu ko muur maanaam comme ni para di def nit ki euh, waaye xatta mbete yax mi mu daal di koy aar imaanahoo ngëmam xaala jamono yi maanaam ci xaalu irtikaab bi euh, war ji muy war almaasiyati mooy yàlla ga maanaam jamono ji muy def mooy yàlla ga euh, gis ngëm yàllaam da koy daal di muur wër ko muur su ko muuree da koy aar min ghadabillahi ci merug yàlla an nazil bay aju wàcc alayhi ci moom fii haa ca jamono yi mooy yàlla ga fa yartafee bu ko defee mu yëkkati ko al ghadabu mer bu defee mer ga daal di yëkkatiku loolu nag mi ngi koy man fekk ngëmam ngëmam mi ngi am doole su ngëmam demee bay maanaam le fait mu koy def loolu day effriter ngëm gi da koy wàññi moo tax mooy yàlla nit ku ya bëri lu muy mooy yàlla effet effet bi muy def mooy ci ngëmam lay effriter lay lay wàññi walla la koy wàññi te loolu mooy dal euh, ñu bari moo tax lu ñuy wax naan euh, almasiyatu maanaam wala boog ak zambu dañuy wax ne ak zambu baridul kufri wala almasiyatu baridul kufri maanaam mooy yàlla wala bàkkaar bi maanaam mooy prémisse u euh, kiifir maanaam mooy li nga xamante ne mooy ngelaw li nga xam ne bu uppee léeg lekk ngelaw su uppee ci la ñuy xamee ne mi ngi waaj a taw yenn ngelaw yi wala niir yi lii wane loolu nag ci kéefir mooy mooy yàlla maanaam lu lool mooy lan mooy ne mooy yàlla ndànk-ndànk day ñëw ba yegsi ci kéefir loolu moom moo tax euh, awaam yi ñoom li ñuy ragal mooy yéefir ñoom li ñuy ragal mooy nekk yéefir waaye xawaas yi maanaam aarif billaahi ñoom li ñuy ragal mooy dugg mooy mooy bàkkaar voilà parce que dañuy xam ne bu ñu nekkee ci bàkkaar daf leen di yóbbu ci kéefër loolu moom moo tax day dox tamit ci beneen sens bi maanaam awaam yi ñoom dañuy ragal nekk ci benn bàkkaar specifiquement maanaam ne lii bàkkaar la yee waruma ko def nangam mais ek xawaasi aarif billaahi ñoom li ñuy ragal mooy loolu yóbbu leen ci ñu nekk yéefër voilà maanaam day dox ci ñaari sens yëpp ndax ami bi moom bu toogee di def bàkkaar mën na jàpp ne bàkkaar bi garaaw na et que musiba mën na ko cee dal nangam yàlla da ko ci mere xeet yooyu et que après fa la yam limite maanaam mbir mi ci loolu kese la yam mais que bu naroon na def loo xamante ne da koy dugal ci kéefër ci loola lay doog a ragal maanaam lu ñu naan nangam moom kufru la maanaam lii ku ko def moom génn nga ci lislaam moom loolu lay ragal euh, sauf que. Ah, ah, aarif bi moom du ragale noonu moom ni moom moom ñaar yëpp ragal na leen mais ni mu leen ragalee lu benn moom du sens sens sensu ragal gi du nekk benn moom li muy ragal mooy danaan bàkkaar bii ma def day yàq sama ngëm maanaam te su ko yàqee daf may yóbbu ci ci ma nekk yéefar maanaam moom noonu la koy ragale mais que jëmmi bàkkaar bi ci boppam bu loolu moo garaaw ci moom parce que euh, daf koy gisee comme maanaam lu koy lu koy luy tax mu mën a toroxlu gën a wàccee boppam gën a jublu ci yàlla foofu la ñoom ñaar ñoom ñaar foofu lañu ñu wuutee euh, mu ne boo fi taabiri melal gi nga xam ne moom lañ ko melal fi maanaam kon euh, ñu bàyyi xel ne euh, nit ki su demee ba mooy yàlla yi di bëri ci moom ngëm yàlla googu mu doon yor comme day wàññeeku day effrité wu day wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku day dem ba jekki-jekki dootul mën a traité mer mi yegg si ci nit ci parce que lu tax parce que euh, day ubbeeku carrément yàqu day yàqu te bu yàqoo moom mu dugg ci kéefër nekk nag ci ay tooxi doona dootul mën a dellooti ci lu baax ndax lëndëm yi dañ koy daal di ëpp doole dañ koy daal di muur mu ne wax fi yi ci Euh, wax melale gi melal fil xadis ci xadis bi zullati ci kerkeraan maanaam mbaar le fait mu wone mbaar mooy ñëw ci loolu maanaam keral ko mu ne balaaxatun ak wax ju jotale la azimatun bu mag euh, euh, ju màgg la bu jotale is ndax azullatu kerkeraan tax mi day day aar saaxibuha boromam mimma ci li nga xam ne yenn yanzilu day wàcc alayhi ci moom voilà wa kaza naka noonu tahmihi da koy aar min xaraarati shamsi ci tàngooru jant bi wa kilaahuma te ñaar ñëpp kinaayatun moom la tuddee di ko mel anil ghadab euh, bi ci mer al ilaahi bu ko di borom bi buur buur yàlla bo subhaanahu wa ta'ala voilà maanaam le boo amee mbaar wala ker ni ngeen nekk ci suuf loolu day tax ba lu naroon a wàcc dal sa kaw benn du la du la laal parce que ci kaw lay dal comme toit bi ñun nii toit bi ni mu nekkee nii. Eh, lu naroon a dal lu lu lu lu a wàcc jóge ci kaw bu dalee ci kaw lay dal maanaam comme bu dee taw wala yu mel noonu mais aussi jant bi fi mu toll ñu ngi nii alhamdulilah tàngooru jant bi fi mu toll ci biti la yem. ñun ñu ngi ci suuf eh, ñun mi ngi ñuy aar ah, loolu bàkkaar Euh, maanaam merum yàlla loolu yooyu yëpp la melalee merum yàlla borom subhaanahu wa taala dégg qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zana bun njaalowee al abdu jaam xarab ja day di génn min wu moom al imaanu gëm yàlla fa kaana mu daal mujj a nekk fawqa ci kaw si boppam bi kas dul lati kem kerkeraan googu fa iza xaraja su génne min zalika ci boobale al amal jëf aada day daal di delluwaat ilayhi jëm ci maam ci moom al imaanu ngëm maanaam eh, dina ñëw ci wax ji xadis bi mu ne ci nodd ba dafa rawahu solo na ko abu dawud mooy imam al hakim al bayhaqi fi shu'ab mooy shu'abul iman wa tirmidhi imam at-Tirmidhi solo na ko ci sunan wa sahhahu te wéral na ko ñoom ñëpp an abi hurayra te abu hurayra radiyallahu ta'ala kon mu jël ko ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom wax ji euh, wax ji lu mat a bàyyi xel la ndax euh, hadis bi daf ñuy jàngal ay mbir yu bari bokk na ci lim ñuy jàngal mooy ne dafa am bàkkaar yi bàkkaar ñoom ñëpp tolluwuñ am na bàkkaar yoo xamante nit ki su ko defee parce que am na ci beneen euh, riwaaya mooy man zana aw saraq walla boog man zana aw sharibal xamr Euh, parce que bu dee ci hadith na Abu Zar radiyallahu anhu euh, li mu daan mooy wa in zana wa in euh, waaye am na ci fi mu naan gëm yàllaam day génn ci moom maanaam ci fi mu ko mooy man zana aw sharibal xamra na ku njaaloo wala nga naan sàngara ñaari bàkkaar la yoo xamante ne bokk na ci jikko yi ñi maanaam ni ñuy def nit mooy li yonent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam maanaam ku ko def maanaam ngëm yàlla day génn ci yow maanaam comme ni nit ki di simmee yéreem comme ni nit ki simmee yéreem loolu lay def te loolu euh, yàlla bu nu yàlla may fu ko expérimenter euh, mais ñi ko ñi ko <laughs> mais ñi nga xamante ne ñoo mel noonu ñoo ñoom ñoo ñoo ñoom la yàlla nattoo bàkkaar boobu xam nañ ko xam nañ ne euh, jamono jiñ ci nekkee maanaam ngëm yàlla di simmiku ci ñoom mais carrément mais carrément laaj leen bu laaj leen ne ñi yàlla nattoo loolu bàkkaar boobu ñoom xam nañ li may wax lii nii ñuy wax bu baax lii xadis bi di wax maanaam ngëm yàlla day simmiku ci ñoom carrément maanaam nga gis leen te loolu euh, ku yàgg xam di doxal maanaam ak ay nit di dina xam dina dina ko xam rawatina euh, ci yenn gox yi di nga gis ne léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne day jub nii day am yenn jikko yu baax yi day mel ne walla day nekk ci lu baax di sellal comme niñ koy waxe mais jour bu ko yàlla nattoo ba mu naan sàngara wala boog mu dem ànd ak gaayam yi di déconner ba dugg ci njaaloo jour boobu ngay gis yi baax ya mu nekkee woon lu ci ëpp dootu ko mën a ci maanaam dootu ci nekkati ba pare xool bi day inerte maanaam Euh, dootul sensible ci ci leeru yàlla guy wàcc ci moom maanaam xool bi dootul amati loolu day sori lépp loo xamante ne xeetu diini la ak njub ak sell da koy commencer sori ba keroog xattaa mu daal di tuub tuub gu sell ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala te loolu mboolem ñi njaaloo wala ñu naan sàngara lii mbir mii da leen di dal toogil nii ñuy bind voilà wala mën a wala mën ngeen dem ne mboolem ñi njaaloo wala ñu naan sàngara mbir mi da leen di daal euh, dañuy euh, simmeeku ci seen jëf maanaam loolu moom spécifiquement ñaari bàkkaar yooyu dañ koo am mais yeneen bàkkaar yëpp am nañ ko mais spécifiquement ñaari bàkkaar yi dañ ko am beneen bi ñu def mooy day leeral ne bàkkaar bu mag ni ñu koy xàmmeewee mooy nit ki su ko def moment bi mu koy nekk bi mu ciy nekk ngëm yàlla gi day yëkkati ko maanaam ngëm yàlla gi mu nekkee woon du mën a coexister entre jëmm ji def bàkkaar bi ak moom maanaam euh, maanaam bàkkaar bi ak maanaam du ñoom ci jëmm ji ngëm yàlla gi ak bàkkaar bi mënuñoo coexister mënuñu cohabiter gëm leen ñoom duñ mën a nekkandoo ensemble ah euh, loolu moom moo tax loolu moom moo tax hmm? bàkkaar bàkkaar yi moo tax bàkkaar yu mag yi jara ko yëpp lu yàlla te tere mu jar a moytu te bàkkaar yi boo naan bàkkaar bu ndaw bi lii garaawul jéggiwul rek maanaam loolu moo yóbbu ci yi naan bàkkaar yu mag yi lépp loo xeeb ci lu nga jàpp lu ndaw la loolu moo lay yóbbu ci lu mag naka noonu yii ngay jàpp ne yu garaawul da ngay gis nit koo xamante ne mësta nekk ci caaxaan mais jour bu ko yàlla nattoo njaaloo wala mu naan sàngara wala yu mel noonu ñu naan ko mosal rek ba mu mos naan jour boobu ci lay jóge euh, di commencer yu bare bare principe yu bëri ci wàllu diine lépp loo xam ne dafa ragal yàlla moo ko daan tax moom loolu moom dañ ci daal di commencer génn carrément loolu bokkati ci ay mbir mi te di ci génn ci anam goo xamante ne léeg-léeg mën naa dema dem ba dugg ci kéefër te sax du nekk problème ci moom maanaam di génn di déconner léegi di déconner comme ni ñu ko waxee day daal di nekk lu naturel ci moom lu yomb ci moom ba pare day daal di nekk lu mu xemmem ba pare lu muy xintu lu muy bëgg di dem di def loolu moom moo tax lu mbir nit ki lu mu am am am am am ay sikk am na bàkkaar yoo xamante ne na def tuuba bu mu ci dugg parce que bis bu ci duggee musiba la koy jural daa iman abada te bokk na ci yooyu noonu mooy bokkaale ak lu mën a def bokkaale moom na ko sori parce que bokkaale bu ko defee loolu moom la alxuraan tuddee na zulmul azim tooñ bu mag a mag a mag la te da koy yóbbu ci tooxi doona yu rëy maanaam xam ngeen bokkaale day yóbbaate sawar euh, beneen bi mel noonu moom mooy comme lu demee nekke njaaloo ak rey nit comme li yeneen bi sallallahu alayhi ne euh, nit ki gëm ki du deñ di nekk ci xel mu dal xelam dal sérénité feek laalul deret feek tuurul deret bis bu tuuree deret fini xelam dootul dalal ba keroog muy dee beneen bi ci des mooy euh, njaaloo parce que diggante rey nit à bokkaale ak rey nit euh, njaaloo mooy li ci mooy li ci gën a garaaw comme ni mu nekk sootu Furqaan jeextalu ay mi wax eh, ne duñu bokkaale ñu lan duñu rey nit te duñu njaaloo hmm? eh, beneen bi ci des mooy naan sàngara moom it moom njaaloo ñoo nuroo parce que ak ay yu bari dañ leen di lëkkale ak sàcc tamit jël alalu jàmbur randal ko voilà jaa jaawale sa poche ak poche su jàmbur <laughs> yooyu tamit dañoo jegewantoo ci ci ci mais njaaloo si da leen gën a garaaw parce que njaaloo da dul yam yow en fait njaaloo li tax mu garaaw mooy nit ki koy def effet bi effet bi dafa dafa dafa ëpp fuuf instant bi ñu ko xam nga sàcc boo ma sàccee dara li nga ba sàcc effet bi mën na am effet ci sama dund ci yu bari mais day am limite maanaam day am fu muy yem après après mën naa defaraat sama dund nekkat keneen amal na tey fi mu toll boo sàccoon sama lépp mën naa judduwaat maanaam mën naa recommencer waat sama àdduna fexe ba amaat la may am maanaam donte mën naa metti mën naa am ay conséquences yu rëy mën naa taat mais loolu mën naa ne c'est comme si damay partir de zéro rek euh, mais njaaloo melut noonu sàngara tamit nit ki ko naan boppam la tooñ rek après c'est que mën naa def leneen lu mu yàqal nit ñi wala lu mu kii mais njaaloo fi mu garaawee mooy day yàqal boppam moom maanaam ngëm yàllam lay yëkkati ci moom simmiku muy benn ñaareel bi ci des mooy day yàqal maanaam parce que njaaloo kenn du ko def moom kese donc keneen ki ci des tamit da ciy am jeexital day am jeexital ci moom muy ñaar ñetteel bi ci des mooy mbokk yi la yàq maanaam mbokkam moom ak mbokki ndaw si parce que euh, rawatina bu fekkente ne par exemple euh, ndaw da caa jaaree ëmb am doom par bu boobaa euh, dañ koy boole ci askan boo xam ne bokku ci réellement parce que ki njaaloo moom en fait bu amee doom doom bi xamuñu ku ku ku jur sax mu nekk ci biir kër gi nit ki boobu moo gën a garaaw sax maanaam ki nga xamante ne dafa am jëkkër ba pare wala am jabar bi njaaloo parce que dañuy am doom yoo xamante ne doom yooyu euh, dañuy nekk ci biir kër gi di xëccoo ak nit ñi ndono yi koo xamante ne juru ñu leen di askanale fu ñu bokkut léeg-léeg ñuy dem ba takk ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk benn baay te xamuñu ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne day mën a nekk ci euh, nit ki ci ci njaaloo maanaam njaaloo euh, beneen bi ci des mooy le fait muy yàq der maanaam amul lu dàq yàq deru nit ka njaaloo amul maanaam amul rawatina ci jigéen ñi amul surtout que nit ki njaaloo léegi tooñ na boppam tooñ na ay mbokkam parce que am na ay frère ak ay sœur am na papa ak yaay mais surtout am na ay doom te xam ngeen ni euh, nit ku nekk ku nekk ci àdduna am na loo xamante ne moom bokk na ci li gën a màgg ci yow mooy honneur bi ngay am maanaam honneur bi ngay am dafa bokk ci li gën a rëy ci li nga ci li nga moom te honneur boobu bi ci gën a màgg mooy euh, li aju ci sa wàllu identité maanaam man maay diw dëkk fa la sàngam di doomu diw ak diw di bàyyi wala yaayu diw ak diw et cetera bu fekkente nit ki dafa njaaloo honneur boobu lay yàq parce que euh, même ñi gën a saay saay sax bugguñu par exemple am yaay joo xamante ne dañ naan tas nañ dëkk bi maanaam même ci ñi gën a doy waar ci nit ñi kenn ci ñoom bëggul ñu neen ko saa yi sa xam nañ ko de fii la nekkoon gis nga gis nga grand bi ak grand bi ak grand bi ñoom ñëpp ah, daan nañ ko yóbbu dansin sàngam wala yooyu loolu xam ngeen ni loolu mooy li gën a ñaaw li mën a dal nit maanaam amul lu ko gën a ñaaw loolu li maanaam li gën a te képp koo xam ne nag day dugg ci njaaloo loolu mooy beneen problème bi bi mu bi ko bi am mooy dafay tooñ ay ay ay njabootam ci buntu boobu mais tooñ goo xamante ne kenn mënul ko natt kenn mënu ko natt kenn mënu ko natt voilà euh, kon moom day yëkkati ngëm maanaam day yëkkati ngëm gi euh, su nit ki dellusee see maanaam ba génn ci bàkkaar bi mm-hmm. moo tax mu ne fa iza xaraja min zalika al amal maanaam mooy dafay dafay tuub carrément ci bàkkaar boobu ci bàkkaar bi ci jëf jooju bu boobaa nag ngëm yàlla am daal di mën a dellusi ci moom parce que bu ñu xoolee ci beneen xadis euh, bi ni mu ni mu ko waxee mooy dani day simmeeku ci gis nga day simmeeku ah maanaam bàkkaar bi day rocc maanaam ngëm yàlla gi day rocceeku ci moom comme ni nit ki di rocce yérim ci yaramam bokk na ci bàkkaar yi nga xamante ne ñooy def loolu tamit mooy lu deme nekk njabar njabar dalu dafa mën loolu dugg tout dépend rek am na fu muy duggee ci bokkaale comme am na fu mu ci dul duggee parce que am na mbir moo xam te nit ñi dañoo jàpp ne du njabar mais njabar la li gaa yi di def jël xaatim wala bind ay alxuraan ak yooyu diw ak diw yàlla nañu féewaloo nangam sëy bi njabar c'est la sorcellerie la magie noire mm-hmm. julli aaya sàngam ak aaya sàngam ah eh, yàlla na diw nangam yàlla na ñoom diw yàlla na leen daal na nangam bëri ci ñoo xam ne ci alxuraan bi lañ koy bindee alxuraan bi ngay xëy yow di ko jàng pour jaamu yàlla ñoom moom la ñuy jël di def loolu. après ñu yàq ay diggante yàq ay sëy tas ay mbokk. tumuraankel nit yàq maanaam euh, feeb teg ko ay feebar wala yu mel noonu ba pare jàpp ne nag loolu mooy tegte leen le fait mbir mi réussir mooy tegte leen ñoom ay wàllu yu leen xam nga de nii doon wax keroog ci lasaraarkat yi mais mais fléau asrar bokk na ci lii lële na la mooy lu ñu waxoon ne day tax nit ki day foog ne alxuraan kes maanaam mënu ko aar maanaam li nga xamante ne moom la yenente bi jàngale salaa xam ne soo xëyee di ko def soo gontoo di ko def dalay aar bokk na ci musiba yi nekk ci lasaraat mooy la fait que nit ki day jàpp ne loolu rek du doy maanaam tey boo ne ko falaxeek naa si day jàpp ne noonu warta doy falaxee ak naa si dafa tuuti torop pour man maa aar man waaw walla bu ne yonent bi sallallahu alayhi ne comme da nga xëy nga wax ñetti yoon bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i jàpp ne non loolu baaxul loolu doorta doy man affaire yi non ma song ni ñu yi ma kii don affaire boobu du doy ce qui veut wax amul loolu nga bëgg a wax sallallahu alayhi wasallam voilà parce que ñaar possibilité moo am mooy ne yonent bi waxu ko. salaasam te booboo gën a woyof ci yow beneen bi ci def mooy la fekk nga ne moo ko wax waaye nag noo c'est demee demeewut ni mu ko waxee waxee ko nu rafet nu la neex mais li nga bëgg a wax rek loolu la du dëgg kon mooy ni day maanaam loolu bokk na ci musiba yi nekk ci la lasaraar beneen musiba bi bokk ci bi nekk ci la lasaraar mooy day tax nit ki jàpp ne wàlliwu la parce que tout simplement mi ngi def ay affaire affaire yi di réussir day bind benn xaatim benn kii bind def kii am lu mu si kar pourtant tur yàlla lay doon affaire bi jàpp acca jàpp na ne léegi moom mi ngi commencé nekk un grand quelqu'un léegi moom bu soxlaa nangam ak nangam lii rek lay def yàlla da koy wuyu parce que am na lijaaba moom loolu moom la ñu koy wax <laughs> comme ñoom lañu koy am na lijaaba mooy léegi yàlla da koy nangul beneen musiba euh, bi ci nekk nag mooy le fait que da ngay permettre maanaam bi ñuy yor maanaam loolu effet beneen effet bi muy am mooy le fait muy permettre nit ki maanaam muy permettre di man di lor ay nit di lor ay nit ba pare di ko teg ci ne ñoom maanaam danoo dan dafa dafa da maanaam euh, mbir mi comme alxuraan la garawut moo tax soo seetloo la sararkat yi foo maanaam ñi ñii dégg naan diw sàngam dañ koo liggéey wala diw dañ koo def nangam ak nangam bañ dem ba gis la ko liggéey affaire bi souvent da ngay gis ne kooku moom day jàpp ne moom deful dara dañoo indi turam kese maanaam waa ji rek lañu indil tur bi d'ailleurs bu xamoon ne diw sàngam moom la ñuy nekk di liggéey maanaam est bu bu ma xamoon ne yow a wala sa doom la kon du ko def maanaam moom jàpp na ne moom deful dara maanaam dédduwaane na wala carrément ci mbir mi loolu dafa bokk ci mentalité yi garaaw yi nekk ci lasaraarkat mooy na xam àqu nit. eh, eh <laughs> moom da dul xam àqu àqu nit. et que jàpp na ne bu reyee nit am na. Hmm? am na ku ma ci sëñ sëñ sëñ jóge nettali woon ku waa ji waa ji dafa liggéey nit quoi dafa def am benn. benn paa la quoi moom xam na ko bu baax quoi day sax si voilà xam na ko daal en gros bi <coughs> dafa am ñu ñu am ñu amaloon problème ci benn village bi mu demee ci buntu village bi wala boog ñu yaakaar naa ñooñ tamit dañ ko do am lu ñu ko doon def moom it mu dem ci buntu village bi jël benn xaal bind ci seen tur am benn si bu def def na ne daal ko ci buntu village bi bu ñu ko tojee bi mu ñibbisee kër ga kër ga mu dëkkoon eh, en tout cas kër gu mu xam la tamit maanaam kër ga mu dëkkoon daal maire ba fa dëkkoon benn maire bu fa nekkoon ba mu xëyee di ko wax naan ko ah man de ci rajo bi dégg naa vel ak ah, sàngam diw diw diw ñu tàgg leen dafa kontaan ba génn xaalis may ko <laughs> maanaam nga gis ne mentalité bi nga xam ne <laughs> moom la ñu àndal yaa subhaanallah eh? <laughs> maanaam mentalité bu doy waar la àndal man mii xam naa fi te am nañ ñeen ñu ko xam ñoo xamante ne dañuy def ni dañ naan diw sàngam li ko dal maa ko teg parce que nangam ak nangam daf ma doon foo jox maa ko sikar maa ko def léegi maanaam parce que ñoom jàpp nañ ne le fait que jël nit yàq ko comme ñoom niñ koy waxee terme boobu ñu koy waxee yàq ko carrément pour ñoom loolu day wane ne ñoom ñu màgg lañ te loolu musiba ëpp ko doole maanaam nit mënta def musiba musiba góob lool. moo tax njabar lool day dugg ci njabara te njabarkat même bu tuubee comme ni imam Malik doon wax rahimahullah ne njabarkat même bu tuubee duñ ko baal. même bu tuubee kenn rek mooy ki nga xamante ne bu tuubee tamit duñu bàyyi xel ne tuub na tey par exemple ku doon sàcc wala ko xam ne addu kalpe la mu tuub ba pare wax ne ah man kat. comme dama doon sàcc léegi tuub naa avant ñu koy jàpp euh, à flagrant délit kooku kenn du dagg loxo bi parce que tuub na avant ñu koy jàpp ak yu mel noonu mais ki nga xamante ne wala ki njaaloo tuub carrément et cetera mais ki nga xamante ne moom dafa jabar même bu tuubee dañ koy teg sentence xam ngeen lu tax parce que moom buy maanaam ak tuubam ak ñàkk tuubam dañ dañ cee mënta xam dara parce que comme moom buy def li muy def da koy nëbb maanaam njabarkat moment bi muy def affaire bi doo koy moo tax souvent li rare nag nga gis ku liggéey nit ba pare taxaw ne kii maa ko liggéey maa ko def lii maa ko def laa maa ko def lii loolu c'est très day làqatu bi mu koy def donc loolu te njabar dafa bëgg non c'est njabar li tax mu gën a garaaw yeneen yi ci des sax mooy njabar effet bi dadul yem ci maanaam maanaam nit ki bu ko xësee ba def parfois da ko dul mën a dindiwaat loolu loolu loolu benn problème la ci ba pare lu ci ëpp ay apprentis la lasaraankat yi lu ci ëpp ay apprentis lañ lu ñu ay vrai professionnel donc ñoom dinañ mën a xam ne ku def lii ku bind lii comme ay kamaataraa lay doon. maanaam mooy da koy bind comme ni nga ko gis maanaam boo recopier lii bind lii yow léegi dañ naan la tuuru ki nga bëgg a kii rek ngay dugal fii foofu noonu ngay def tuur bi bu la neexee xam nga bind ko en français maanaam ak yu mel noonu nga xam ne ñoom dañuy recopier rek kii bi euh, naka la tudd ah waaw mais procédure bi quoi structure bi rek ngay recopier bind lépp def liñ la wax après nga daal di bind turu euh, ki nga bëgg a euh, yàq comme ni ñu koy waxe nga bind ko foofu après jeex na grawoo léegi demal nga toogi ji léegi di xaar sa résultat voilà léegi ngay xaar sa résultat voilà boo gisee nag nga kontaan jàpp ne commencé nga réussir sa affaire baax na et cetera ba pare dëkk boo xamante ne nit ñi dañuy njabar fu ñu tollu dëkk boobu du avancer abadan te doy na ci tegtal du avancer moo ñëpp lañuy ñuy njabar <laughs> duñu am dara duñu avancer ci ci benn domaine parce que ñëpp lañu yàq comme ni ñu koy wax ku ne yàq nañ la comme que comme yàq nañ ñëpp nag <laughs> dëkk boo xam ne ñëpp yàqu nañ la dëkk boobu mënta dem fenn yàlla ñoo sàmm yooyu dañuy génnee ngëm ci nit carrément mais carrément voilà fekk dellu siwul carrément ci tuub te dëggu mais beneen bi gën a bi nga xamante ne dafa sew euh, ni muy yàqalee nit ci wàllu ngëmam te mooy bi ñu gën a ñàkk xaar mooy biddaa biddaa looloo tax euh, biddaa seytaane moom biddaa sax a ko gënal bàkkaar yi ñuy tudd yépp biddaa moo ko gënal euh, li sax biddaa gënal ko ko ñaari mbir la mooy niiwaan na nit ku nekk ci biddaa d'accord ne ci li mu ne biddaa la loolu dafa dafa raar voilà beneen bi ci des mooy biddaa nit du ko tuub maanaam nit ki bu defee bàkkaar yi ñu tudd yépp nit ki mën na koo def ba pare dem xool digganteem ak boroomam daal ne ah xaaral ma dem tuubi ci ne waaye biddaa nit du ko tuub ñaare raar na nga gis nit ku tuub ci biddaa ba nekk. li ko indi mooy li ñu leen di ko mooy le fait que nit ki da dul rendre compte que ni li mu nekk nii baaxul moom jàpp na ne mi ngi ci ci ci jaamu yàlla wala mi ngi ci lu baax. mi ngi ci jaamu yàlla wala mi ngi ci lu baax. beneen mbir bi nga xamante ne seytaane moom tamit bëgg na ko lool mooy li nga xam ne yëggul ci niveau bi daa. mais zaria la maanaam lu la yóbbu ci mooy yàlla la ak lu la mën a yóbbu ci kéefër la te loolu boo ko bëggee xam ci sharia bi natt ko ci yi ngay gis ci xadiis yi yëpp yi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, daf ci doon wuute ak ku mel ni Seydina Omar radiyallahu anhu wala boog Seydina Omar radiyallahu anhu bi ci wuuteeg ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhu maanaam Seydina Omar radiyallahu anhu mooy buntu bi mooy mooy mooy mooy référence bi ci buntu boobu lu ci ëpp comme par exemple garab di boo seetloo garab gi mu daggul woon fi sagar fi mooy fi fi bay atur doon amee jaayante googu garab googu yaa ngi gis ne Seydina Omar radiyallahu anhu da ko daggul woon parce que da ba bañ ñu ñu ñu ñëw fa di fa def ay xew wala événement wala di ko siyaar wala yooyu du jëmmi mbir mi nag moo bon mais après lim mën a yóbbuwaate ci nit ñi te leen mën a yóbbu ëllëg loolu moo bon loo bëgg hmm. te leen mën a yóbbu loolu moo garaw te loolu moo leen mën a yàq yàqal euh, te loolu ñun wolof yi xam nañ ci daal bis bu jot ñu dégg màggal sëñ diw siyaare eh, dëkk sàngam ak réew sàngam ziar jàkka sàngam ziar waaw garab sàngam sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sàngam moo fa doon def nàngam après nit ñi fu ñu ci lu ñuy mujj nekk seen dund gi yëpp day mujj a nekk lan ziar adduna gi yëpp ziar lay mujj a nekk c'est seen adduna yëpp ziar lay doon Euh, te siyaar yooyu dañ koy àttane def ay coono ak ay ay effort yoo xamante ne ci wàllu diine <laughs> ah. dañ cay àttana def ci wàllu euh, loo xamante ne maanaam c'est inimaginable ay effort yu jig gi yoo xamante ne mais un million ñeem bi nanguwuñ koo def rek ci li nga xamante ne moom mooy yi gën a feeñ ci li leen yàlla digal te jàpp nañ ne képp koo xamante ne nanguwoo caa ñëw wala nanguwoo caa def sa alal c'est parce que gars yi dañ laa rëbb maanaam euh, yow c'est que baax le ku narta baaxle du fa ñëw voilà ak yu mel noonu. Euh, bu ñu xoolee li euh, masalan tey ak ban exemple. parce que dañuy gën maanaam mbir yi la jàpp gi ñuy jàpp ne loolu boo ci defee dara yow du sa ngóor taw tawfeexu seen bi daal bi la voilà te loolu loolu ba ba ba moo xew ci euh, ba ci suñu tarixa dañ koy def ah mooy feete bi gars yi di feete ay ay ay laylatul xat million quatre million yooyu ak yu mel noonu ziar diw sàngam ziar diw man am na benn ku ma ko wax fan yee ne ma man am na benn affaire bu ma jaaxal mu ne ma ma ne ko lan mu ne ma man damaa dégg benn kilifa nee na nee na moom Abdou moo ni ko ah eh, radiyallahu anhu ne ko eh, yow comme da ngaa demoon ci anniversaire bi ñu doon defal si diw. Eh, léegi da dem. nga ñaan nga def ay ay ay jàng alxuraan ay kii maanaam ñu teg ko daal ay xeeti jaamu yàlla yu tar ba mu dellu si mu ne ko voilà léegi sëñ bi baal na la léegi mën ngaa ñëw mu ne ma man li ma jaaxal mooy man je ne comprends pas parce que anniversaire bi ñu doon defal sa sa sëñ diwu barki dem mais ak li ko yëpp mais moom lañ woo moom moo doon waxtaan waxtaan maanaam euh, c'est comme benn genre contradiction bu ci am cest à dañ dul nangoo sax loolu boo duggee ci ci ci spirale boobu da nga dul nangooti sax maanaam génn ci parce que tout le temps yaa ngi ci événement yi événement sur événement événement sur événement événement léegi tey nañ nañu xool euh, bu fekkente ne euh, maam Abdou dafa ne masalan anniversaire u sëñ Babacar àndu ci te dañuy nettal tam ne sëñ Babacar doon wax naan gaa yi doon anniversaire al Seydi Malick ah da da da leen ko tere woon mais léegi lan moo xew ah anniversaire u léegi lu xew bis bu ne bis bu ne ci loolu la gaa yi di ne ndeysaan at sàngam ci la sëñ diw làqoo bu sàngam wala sëñ diw ba mu ganee àdduna ci bërëb bii la ko ganee ñu ñëw siyaar ko ah et cetera voilà loolu beneen problème la mais moom Abdou ci boppam li ci gën a yéeme mooy moom da doon bañ loolu mais moom ci boppam dañ ko koy defal ba pare voilà ba pare beneen bi ñu def mooy ñaari fausseté moo ci am benn fausseté bi mooy boobu beneen fausseté bi mooy ci anniversaire tubaab bi lañ koy def ci atu am maanaam fàtte nañu ne maanaam date bi moom ci wàllu ci weeru wolof loolu moom daanaka fàtte nañ ko yeneen maanaam c'est que problème bi dafa maanaam kenn mënta wax lépp comme ñu koy waxe euh, bokk na ci exemple yi euh, Seydina Omar radiyallahu anhu par exemple ba mu ñëwee fekk gaay di tëgg ba ñu daw ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leen ne yeneen ne Seydina Omar radiyallahu seytaane dalaa ragal inna seytaan la yaxaafu minka yaa ibnal Xattaab seytaane dalaa ragal yow Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu ragal gi ko seytaane ragal moo tax bi ñu ñoom ba ñu tëgg après dañoo daw te pourtant yent bi saa salam bàyyi woon na ko maanaam parce que jour fête la et ba pare moo nekkul tëgg maanaam maanaam du mbalaax du reggae du zouk du yooyu de <laughs> non foo ko mu leer ah mooy tëgg yu ndaw ndawaan yooyu rek jigéen ñi di di faral di def seen biir loolu la woon euh, te pourtant Seydina Omar radiyallahu anhu ak Seydina Abubakar yépp radiyallahu anhu jour boobu ànd ak yenn saa salaam wax na leen ne leen am na cadre bu mu bu muy daganee ci lii et que bu limité woo ci nangam ak nangam mais ñoom liñ doon kaas noonu da ngay gis ne loolu bokk na ci li nga xam ne seytaane da koy da koy utiliser. Euh, te seytaane dafa bëgg loolu parce que day am partie bu dagan comme day am partie bu dagan seytaane daf koy faral di utiliser pour mu ñëw ba yóbbu ko ci xaraam ci lu xaraam bi ba pare daganal ko ba pare di ko layale li dagan te loolu mooy te loolu ku ko ku gis suñu jamono dina ko gis le simple fait que euh, mu tuddee ko maanaam le fait que euh, euh, mbir mi dakk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne seytaane dalaa ragal maanaam mu ne kon ndekk yow seytaane dalaa ragal maanaam mooy wane ni loolu seytaane da koy jëfandikoo bu baax ak le fait que Seydina Aboubacar radiyallahu anhu tuddee ko mazamiru seytaan instrument wu seytaane euh, am na ci yeneen yu mel noonu ah yoo xamante ne eh eh benn ko amiin ah, léegi yooyu tamit seytaane daf ko bëgg maam seytaane day bëgg yi nga xam ne dafa subtil dafa bari ay mbir yu sew ay sew sew yu ci nekk seytaane dafa bëgg loolu di di ko utiliser lu bari parce que xam na ni foofu mën na la fa jaaree pour yóbbu la ci li nga xamante ne dafa xaraam carrément te doo xam ne yaa ngi ci lu xaraam détourné loola ci mboolem ñoo xam ne ay xeet jaamu yàlla la voilà yàlla nañu yàlla sàmm mu ne wa mina naasi am na ci nit ñi man koo xam ne yaqiihi dana ko fegal allah bu yàlla taala ji koy ji almaasi ci mooy yàlla yi aslan ci cosaan maanaam yàlla naka jekk kooku yàlla da koy da koy fegal mooy yàlla du mooy du def bàkkaar comme li nga xam ne moom la malaaka yi di ñaan naan waqihimu sayyi'at yàlla nga fegal leen maanaam mooy maanaam bon yu bon yi moom ne ñooñu kon yàlla da leen di fegal bàkkaar yi duñ dugg ci yu bon loolu am na ci waaw boobu nag moo gën yàlla nañu dugal foofu wa man am na ci ñoo xamante wa minhum am na ci xam ne man koo xam ne laa yaasimuhu du ko fegal allahu bur yàlla minal ma'siyati ci mooy yàlla ci mooy walakin waaye nag yaqihi dana ko fegal al mu'akhadhatu ci jàppe ko alayha ci mooy ga bil azaabi ci mbugal comme ni nga xamante ne moom la tamit malaaka yi di ñaan waqihim azaabal jaxiim yàlla nga fegal leen mu fegal leen azaabal jaxiim mbugalum jaxiim kon nag fa fallazi li war li nga xam ne yambar yi mooy li war la ka ñeel la maa yow ànd ak ahlu tawxiid ñi nga xam ne ñoo ñoo ñu wéetal yàlla an takraha mooy nga sib fi'lahu jëfum isa su fekkente ne ataa dikkee na bil ma'siyati ci mooy yàlla wala takrahu te bul sib Euh, voilà maanaam kon waa ahlu tawhid maanaam mooy nit ñu dëgguñu tey ci ci gëm yàlla léeg-léeg mu ñëw nit ki ci ñoom def lu bon moom def loo xam ne bàkkaar la loolu yëg dindiwu ko ci mbaax ga mu baax euh, mais du dagan nit ki def lu ñaaw ba pare nga d'accord ca loolu du dagan sauf que du dagal itam nit ki parce que def na lu ñaaw que jëmm ji yépp ngay jël bonal ko loolu du dagan aaya nekk ci keroog ñu ngi ko doon euh, waxtaan ci ci ci ci ci terrain bi suuratul xujuraat suuratul xujuraat borom bi subhaanahu wa daf caa jàngale ay njàngale yu rëy bokk na ci jikko yi mu jàngale foofu maanaam ay jikko la yoo xamante ne yi mu fa jàngale yépp soo leen boolee incarné ko ci suñ jamono ji bu dafa bokk ci li gën a jafe même bu dee dafa nduru lu yomb mais dafa bokk ci li gën a jafe ndax lënt-lënt yi nekk ci mbir yi ba pare tamit lenn lu ci nekk nga incarné ko mais ci cadre bi nga ko war a incarné maanaam nga mele ko nga melowoo ko mais ci cadre bi nga ko war a melowoo bañ a dugg ci eh, ay xeebaatee tuutalaatee kokkali nit ñi doyadal leen ak yu mel noonu mais aussi bañ a di di di di di di cautionner loo xam ne baaxul voilà dafa bokk ci li gën a gën a gën a gën a gën a gën a jafe moo tax ay jikko la yoo xamante ne te dangay jikko yi la jàngale mais ki ko mën a incarner ba mu mat mooy koo xamante ne dafa yaroo mais vraiment dafay jël yar boo xamante ne yaru yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam a aadaabu muhammad yi maanaam le fait que euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am jeexital ci xolam ci mu teg ko ci kanamam ci lépp mooy def jeexital boobu ci nit ba mu mën a incarner jikko yooyu noonu euh, ndax ay teggin la yoo xamante ne jamono ji surtout jamono ji ñu nekk ni dafa dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne nit ñi nekk ci ay xeeti tuuxidoona mais presque mu globalisé wu mu nekk umumul balwa loo xam ne daanaka dafa matale ñépp ci anam goo xamante ne c'est difficile nit ki incarné jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom moo nekk ci suratul Hujurat te ay jikko la yoo xam te ne képp koo xam ne da ngaa bëgg a nekk teg sa tànk ci tànk yenente bi sallallahu alayhi wasallam laa budda nga incarné laa budda nga meloo wone nga teggin yi ci ne nga nga tegginoo loolu mënta ñàkk ci yow voilà mais effectivement euh, bokk na ci li tax mu jafe mooy lu mel ni masalan jikko ji mooy la fait que ni kii nga xam ne borom tawxiid la nga war a koo nga war a en même temps ne ah def na lu baaxul def na lii waruma ko questionner dinaa bañ li mu def mais en même temps aussi nga war a jël euh, maanaam jëmmam ci boppam nga bëgg ko ngir ne nit la koo xamante ne dafa nangul borom bi subhaanahu wa taala te jullit la bu dëggal yonent bi sallallahu alayhi te bokk na ci jamono ji li gën a metti te li gën a tar te loolu souvent ñu ñu tuddee tullaabul ilmi lay dal maanaam ñi nga xam ne ay dañu bëgg xam-xam ñooñu lay faral di dal mooy affaire ngir yi ak affaire doctrine yi voilà wuute yi ci ngir yi ak wuute yi ci pas-pas yi loolu da leen di yóbbee ba léeg-léeg ab yéeféer moo leen di gënal seen mbokku jullit léeg-léeg dañuy dem ba ba yegg ci niveau boobu ab yéeféer moo leen gënal seen mbokku jullit voilà da gis koo xamante ne tey mën naa mën na nekk maanaam bu rombee yëfe bi da koy nuyu asalaam ok bon bonjour voilà gentil ak moom voilà comment allez-vous wala bépp xeetu gentillesse ci moom mais keneen ki jullit la mais bokkuñu doctrine maanaam bokkuñu mentalité ni ñuy xalaate ci wàllu pas-pas parce que kii suufi la parce que kii salafiste la parce que kii la parce que kii lii la manuta am benn gentillesse bu dem ci moom li mënoon a yanu mooy nga bañ a am gentillesse boobu ci moom mais yéefir bi nga gën a tar ci moom aussi looloo yanu maanaam parce que kii jullit la quand mais yow jullit bi moom ngay taar ci moom mel ci moom ni gën a doy waa mais que yéeféer bi nga mën a am ci moom walla xol bu ubbeeku wax bu ju rafet nga mën a am tolérance ci moom di waxee ak moom ak di doxale ak moom ak teggin et beneen jullit bi déedéet loolu yan wul maanaam loolu moom mooy li nga xam ne yan wul maanaam beneen bi ci des mooy le fait que ñuy jël mbir yoo xamante ne. Euh, même ñu njëkk ñi parfois mën nañ ci wuute ñu teg ko makaamay ku gëm yàlla wala nga weddi yàlla carrément ku gëm yàlla carrément wala nga weddi yàlla carrément hmm. loolu tamit bokk na ci problème yi te loolu ci sëriñ si lay tàmbalee maanaam sëriñu groupe bu ne ñoo bokk ñoo am ñooy xalaatee noonu ce qui fait que c'est normal que taalibe bi di xalaatee noonu. Euh, pour salafiste bi ab suuf yi mënta baax ci lu bon la masa dëkk mboolam li muy def caaxaan la te lu bon la te gëm yàllaam sax dañ koy naatable te bu dee gëm na yàlla na mu ko gëmee baaxut moom buy dee di dem sa war pour suufi bi tamit salafiste bi comme dafa contre seen sëriñ si. Euh, moom ku bon a bon la ngëm yàllaam baaxut na mu xalaate dara baaxu ca li muy jëf ci diini sax ni façade kese la mais ku bon a ngoog te buy dee di dem sawara parce que bàyyi ko dafa contre suñu sëriñ loolu ñaar yi ñëpp kenn waxu ci kenn waxu ci dëgg parce que sëriñ bi mënta gën a foor yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te amul kenn ci groupe yii ñii ku ci buggul yàlla ak yeneen tam sallallahu alayhi wasallam amul lan nga gis ci ay masala yoo xamante ne mais vraiment seen importance taxu ko am solo googu solo ñu wuute ci wuutewu ku wuute ndax yàlla am na wala amul maanaam ni ñuy considérer masala bi comme rek mel ni comme si dañoo nekkoon di discuter ndax yàlla am na wala amul alors que demee wut noonu euh, da ngay gis euh, salafiste bi masalan du jël exemple bu bu bu bu simple mooy gàmmu mm-hmm. salafiste bi day jàpp ne gàmmu gi baaxul bi daala yeneen bi saa salaba defu ko saxaaba yi radiyallahu anhum defuñu ko taabi'i yi defuñu ko taabi'i taabi'i defuñu ko mm-hmm. par conséquent kon lii lu bon a ngi mm-hmm. biddaa la bu lay sànk nangam nangam et puis naan dañuy gàmmu dara baaxu lu bon a ngoog d'ailleurs euh, comme waa moom d'accord na ci gàmmu te da koy def mm-hmm. waa moom Euh, dañuy dañuy bara ci moom maanaam dañuy dañuy dañ ci moom il faut le bara lui <laughs> dañ il faut le faire le bara maanaam dañuy dañuy dañ ci moom carrément <laughs> ah. oui il faut faire attention parce que waa ji su la jiitee il faut attention ah bu julli ah. mu julli ci ginnaawam ah faut pas prier derrière lui là la mosquée là-bas l'imam lui il faut faire le bara avec ah, lui <laughs> jàkka sàngam parce que waa ji te lenn rek lañ koy ŋàññe ñaare mooy genre masala yu mel nii waa nangu na kii gis naa ko keroog mu yor kurus ak yu mel noonu il pas clair lui il pas clair <laughs> foo faire attention ah aca keneen ki ci des ne maanaam suufi bi moom day gàmm moom moom moom kenn mënu ko teree gàmm à ah, ah, n'importe quel prix nag bu doon gàmm bi ay mooy yàlla la du début à la fin dana suufi bi moom noonu la mel mais moom jàpp na ne salafiste bi mais vraiment dafa te tuuma boobu moo rëy buggul yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que su ko buggoon dina ko gàmmul daf ko mais vraiment nan la man a waxee ne bëgg na kii ki gëm na yenente bi sallallahu alayhi wasallam te kii ko mais te nii la mel vraiment ñi bëgguñu yenente bi ko sallallahu alayhi wasallam te loolu tamit du dëgg bëgg gi mu bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax buggul gàmmu yow d'accord bëgg nga bëgg yenente bi saa sam et encore dañ koy xoolaat danga ko bëgg wala parce que sa sëriñ bi nga jàpp ne ci lu baax la nekk moo doon nga mu nga war a def ngay def ni moom kese mais bëgg yent bi moo la ci wala déet saa jar naa xoolaat en tout cas point d'interrogation dañ ko fa def mais kii moom li leer mooy le fait que mu bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bëggul gàmmu parce que dafa jàpp ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su doon yiw la danañu ko teg tegtal jàpp na ne su doon yiw la saxaaba yi daañu ko def radiyallahu anhu mais loolu kay ana bañ yeneen bi foofu sallallahu alayhi mais bugg ko bàyyi ko am na droit bañ koo def bu ah loolu li muy teg tegtale mooy ne du farata ku ne nag am na droit bañ a def farata bañ a def lu dul farata mais aussi moom fi ñu koy fi muy nekk problème mooy la fait mu bëgg jàpp ne comme kee def na ko moom it bëggul yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais non bëgg yenente bi moo tax mu koy def moom tamit voilà mais masala yu mel noonu ngay gis gars yi di ci wuute wuute yu tarata bu dee ci domaine fiqh moom exemple benn biñ ci mën a mooy comme xamdu ak saddu maanaam da ngay gis gars yi yëkkati maqaama yi masala boobu maanaam maqaama yi ku dugg ci lislaam ak ci génn maanaam maanaam te ci yi ñuy gën a ñàkka maanaam ci julli boo xoolee yi ñuy gën a jox solo masala ba bokku ci mais dangay gis fi mu toll nit koo xamante ne danaan carrément man ku may jul jiite ma gis la nga xam du ma julli sa ginnaaw loolu moom man dégg naa ko man moom bu ma ñëwee ci jàkka juma gis imam bi xabdu du ma julli ci ginnaaw ah ku ci bu neexale waaw <laughs> ah. ah. yàlla nañu yàlla sàmm. waaw ak xutba waaw. waaw loolu tam dañ koy dégg xutba ne diw sàngam day xutba xutba sàngam xutba bi comme wala imaam buy xutba ci beneen làkk bu dul arab bu bu tàmbalee xutba rek man ma rocceeku soit damay rocceeku. wala bu ma delloo ca gannaaw maanaam wala boog bu ma jullee ci gannaawam ngir ruus ko bu may pare di julli sama tisbaar vraiment yii jarul jarul te ay masala la yoo xam ne vraiment jarul lii lépp nag jarul noonoo gi jarul noonoo gi xoolal ñu njëkk ñi ci masala yu ñu daan wuute te terewul dañ daan dañ daan ànd di bëggante di màggalante di fonkante ci ay masala yoo xam ne mii ñoo gën a garaaw masala yi ay waaji lay xam doog dee satlu exemple bu ndaw euh, imam Zuhri rahimahullah te ku ne xam na ni mu màggee ci kanamu borom xam-xam yi ñu njëkk ñi ñu mujj ak ci waa jamonoom moom dafa jàppoon ne Euh, bu may jàpp nopp bi dama koy raxasaale bu may raxas sama xar kanam moom laay raxasaale nopp bi mais du ma masaa sama bopp masaa nopp bi déedéet bu may rax bu may jàpp laay raxasaale nopp bi xam ngeen masala boobu moo gën a garaaw tey fi mu toll jamono ji képp ku ko waxoon maanaam yow yaay ki gën a sànku ci nit ñi pourtant imam bu màgg ngi nii amirul mu'minin di xaafis bu mag a mag boo xam ne ñépp xam nañ mooy kat di sëriñu ñoom imam Malik imam ñi nekkoon ci jamono moom eh, imam Lays ibn eh, yu baax yi ñoom imam al ah ak ñeneen rahmatullahi alayhim mooy nekkoon seen seen seen sëriñ ànd ak loolu yépp ah moom loolu moom masala bi masala bi nii la ko jàpp gis et pourtant nit ñi terewul ñu fonk ko teg ko fañ ko teg réyul ko màggal ko donte ànduñoo moom ci loola donte ànduñoo moom ci loola voilà ak yeneen ak yeneen masala yu mel noonu yooyu boo koy topp maanaam yi nga xam ne ay chance la nii danañ naa ah, diw cee beru wala taabi diw da caa beru mais est ce que xam ngeen ni ndax nit ki su ànd ak soxnaam bu paree te maanaam ànd ak soxnaam te génnewul man ni yu est su paree dafa war a jàpp wala daa war a sangu farata loolu saxaaba yi ànduñu d'accorduñ ci woon radiyallahu anhu d'accorduñ ci woon te ñi gën a ñu bëri ci ñi gën a màgg ci saxaaba gis na leen sax ànduñu waaw Seydina Ubay ibn Ka'b Seydina ah, ah, Zubayr ibn al-Awwam ah, Seydina Usman ibn Affan et cetera radiyallahu anhum nañ ne nit ki du jar muy sangu farat mm-hmm. ah Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñeneen radiyallahu anhum mais est-ce que dafa wàññi ci seen màggaay dara est-ce que dafa tax ba nit ñi fonkuñu leen lañ leen war a fonke loolu moo gën a garaaw parce que nit ki imaginer lu muy def mooy day day day àggal soxlaam euh, du sangu farata sangu farata da koo war mën naa dundee noonu toute sa vie du sangu janaaba parce que tout simplement day jàpp kese julli yi ci des ñëpp nag loolu gën a garaaw moo gën a garaaw ay day teg na loxo bi ci dënd bi wàcc na ko moo gën a garaaw terewul nit ñi teg leen fi leen teg xoolal ku mel ni imaam euh, Amash ah rahimahullah ak ni mu màggee ak niñ ko fonkee ak niñ ko yëkkite mais par exemple moom dafa jàppoon ne euh, koor woor mi ngi tàmbali mu ngi tàmbali bu jant bi jógee maanaam pour moom. c'est pas parce que fajar gi dafa xar rek non même moment boobu mën nga continuer lekk di naan yooyu il faut que jant bi jóg nga booboo nga bàyyi nga bàyyi nga doog a bàyyi lekk ak naan yooyu mais imaginez kooku peut-être que mësta woor ci dundam mais te terewul te terewul maanaam mooy mën na nekk ne doon na ndékki di xëy di ndékki di xëy di ndékki te fekk doon toog mais terewul gis ngeen fi ko boroom xam-xam yi teg mais wuute yooyu ñoo gënoon a garaaw ñun wuute yi ñuy wuute fu ah. ñu masala yi ñun yi ñuy wuute nii ba pare attan xeex attan cee bañante attan soxorante kenn ku ci nekk jàppee boroomam kom ku bon wala koo xamante ne mi ngi ci bidaayu tar nangam nangam mais yi ñoo gën a garaaw. te pourtant bëggante gi tolérance bi mi ngi fi léegi tey imaginer nit ñi maanaam man ñu imaginer sax ne euh, yenn borom xam-xam yi ak ni ñu màggee ak fa ñu toll ak la ñu def ci diine ji yëpp ak liggéey bu rafet bi ñu fi dem yëpp c'est impossible que ñu war leen a mën a boole ci ñu baax c'est impossible pourquoi parce que way moom euh, Euh, kii la euh, moom ashari la parce que tout simplement moom maturidi la wala boo parce que parce que tout simplement moom euh, kii la hashwiye la mushabbiha la wala parfois nangam la mais mais te pourtant maanaam loolu boo ko toppoon nga bëgg koo jàppee règle bi noonu kese danga gis ne ñi seen àjjana wóor du bareeti de lu leer laa leen wax boo bëggee topp mbir mi noonu ñi seen àjjana wóor du bareeti te même mutakallimuna ñoom ci seen biir ci seen biir dañuy am léeg-léeg ay problème ci mbir moo tax ku versé wu souvent ci ilmul kalam benn bés day jot nga wax loo xamante ne musiba la parce que la nga ca versé wu moo bari maanaam na nga ca mel moo bari da ngay tout temps da nekk di di di di di philosopher bu dee mën nañu exprimer noonu da ngay philosopher en permanence le fait que ngay philosopher en permanence mooy tax bés nga juum ci ni doon philosopher waaw après benn problème bi mooy yi nga xamante ne ñoom maîtriser guñ daanaka dara. ñoom ñooy nekk ay juge ci ñu màgg ñële maanaam loolu moom moo gën a metti ci mbir mi maanaam taalibe yi nga xamante ne vraiment ba bàyyi maîtriser guñ ko ñoom ñooy taxaw imam bu nekk wala sëriñ kii bu mag bu nekk ñu ne la imam diw sëriñ diw nangam moom il n'était pas bien il n'était pas lii moom baaxutoon nangam nangam dafa am problème pas-pas dafa am problème pas-pas yaa subhaanallah imaam yooyu suñu amee problème bu pas-pas en tout cas bu amee effet ci ñoom mais lu tax ñuy gis ci ñoom mbaax maanaam mbaax ak sellate gi am lu tax ñu koy gis ci ñoom lu tax ñuy gis jeexital googu yàlla barke bi mu def ci seen xam-xam ak jeexital bu kawe bi nga xam te ne moom lañ am ci xeet bi bari ñaata million ngi nit ñoo tegu tey ci yoon bi ngir seen barke la ñaata nit tey ñoo taxaw di julli di woor di appliquer l'islam te barke ñooñu kese la nga ne dañu am problème pas-pas mën nañoo d'accord que ni masala bii xëy na ànduñu ceeg moom mais est-ce que loolu dafa tax ba nekkatuñu jullit bokkatuñ ci waa ahlu tawhid bokkatuñ ci maanaam est dama tax tey ba nga mën a taxaw yow jël sa loxo dugal ko ci taal bi ne waa ji day dem sawara parce que ngëm-ngëmam bi baaxutul buy dee di dem sawara parce que ngëm-ngëm bi baaxut ndax pas-pas bi baaxut ah mbir mi gën na woyof fuuf niñ koy xalaat wala ni ko ñu bari di xalaat gën na woyof fuuf loolu te nit du sóobu souvent ci boobu yoon lu dul yàlla day tëj xolam bés maanaam yoonu di ngat boobu ak euh, di dal ci kaw imaam yi tout le temps di di di di di di ku euh, sëriñ diw nangam sëriñ te mooy nitu yàlla yu mag yi lay wax lu dul yàlla day tëj day tëj xolu nit kooku maanaam moom ci boppam dina ko xam ndax dina xam ne instant bii nii euh, leer gi mu am yépp leeru intellectuel la du leer bu spirituel <laughs> non dafa am différence de dafa am différence entre ki nga xam ne dafa dafa versé wu ci xam-xam day am benn leer guy nekk ci moom ndax dafa versewu ci xam-xam mais que intellectuel lay nekk mu am leer goo xam ne dafa spirituel muy gën a diis muy gën a tar te te te muy gën a intense aussi muy gën a muy gën a ba pare du maanaam bokkul ni saveurs yi sensation yi duñ benn. voilà duñu benn mais duñ xaaj ba nekk benn dimension yi sax du benn ki nga xam ne tout le temps day nekk ci ci ci ci boobu ci kii bi imam bu nekk mu jàpp ne juum na. def na nangam kii nangam il a fait des xapa dafa juum dafa def ay erreur dafa def ay lii dafa def ay la te lii nii lii ñu wax ni yamalewuñ ko ci ci ci kii dal ci kaw imam Ash'ari yi kese am ñeneen ñi imam ñeneen ñi ci des ñëpp nag mais ñeneen ñi ci des ñëpp voilà parce que tamit mbir mi il faut que ñu def attention ci mbir mi ñun duñu ay yàlla non ñun duñu yàlla ah. te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ñi ko bëgg nii ba tax ñu bàyyi seen àdduna yépp versé wu ci moom di jël diineem ji di ko tasaare jàngale ko ñooñu kenn mënul fexe ba yeneen bi du leen bëgg sallallahu alayhi wasallam kenn mënul fexe kenn amul maqaamay mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam buggul kii buggul kee am na benn waay bés euh, ku ma tasel am na ci lu ñu doon wax bu ñu tudd Cheikh Al Albani mu ne ma waaye Al euh, am na yu wax daal ba xaw ko mel ko xaw dugg ko dugg yu tar sax ma ne ko man de am na benn mbir rek bu ma gis ci moom boo xamante ne yaakaar naa ne war naa tax nit ñi def attention am na yuñ d'accordul ak moom am na yoo xamante ne jàpp naa ne xëy na euh, man du ma d'accord ci boobu ci point boobu du ma d'accord ci doxalin boobu du ma d'accord ci masala boobu ok mais cër maanaam dum loo munuma dindi man munuma dindi effort yu mag yi mu def pour jàngale xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bind ci ay téere ñu bari xam xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke moom ndax moom moo bind loolu moom moo ko jàngale moo taxaw nekk ci suba ak ngoon guddi ak bëccëg man loolu mënuma dindi loolu benn mun te am na benn histoire bu ko dal mooy émission boobu mu doon boobu ndaw si woote woon Algérie ndaw si dafa woote Algérie ne dafa gis dafa gént benn dafa gént yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ànd ak moom ci benn moom ñu ànd ci benn euh, mbedd ci mbedd mu sew ni ñu ànd bi ñu àndee ba dem ba ci kanamu mbedd mi euh, Al-Albani taxaw ci kanamam maanaam ñu rombante yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kii mooy Cheikh Al Albani euh, te loolu moom bi mu ko déggee bi ko ndaw si nettalee loolu mais dafa kontaan ba da doon jooy ba émission bi fa la arrêté kooku bëggee noonu yeneen bi man fi mu toll mën nañ maa nettali noonu nettali yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais dinaa kontaan nii alhamdulilah mais du ma jooyloo ah. moom au moins mbir mi moom xam na gëdd gi ba tax moom mi ngi koy jooyloo kooku man mënuma dindi loolu ci moom man mun du ko def te du mu ko sax jiim voilà mënuma dindi mais da doon liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi te bëgg na yenente bi sallallahu loolu du ko sax jéem a dindi Euh, li mu jàngale li mu bind ci téere xadis ak li mu jàngale ci xadis ak lam ca xam man jotumaa xam un million un millième bi jotuma koo xam te jotuma koo def un millième bi kese defuma kon man vraiment du voilà euh, xamul dara ak yooyu ak yu mel noonu sincèrement man manuma koo wax parce que xam naa ni moomu ci ëpp xam-xam li mu ci xam moom mais man xamuma sax un million bi loolu moom man xam naa ko ah juum wala juum na ci lee mais kan moo wax leen bu ko juumu waaye njuumte dafa dafa lii mais ku ko par rapport ak yow sa niveau mais bu dee moom moo ëpp gën a kawe moo ëpp xam-xam moo la naa ni bon c'est une évidence ah en tout bu dee man la man xam naa ne moom moom moo man moom non loolu moo xam naa ko en ci domaine hadith voilà alal aqal bu ma mënee préciser ci domaine hadith moom moom moom moom moom yamuñu ci moom mais maanaam du sax ci wee laa ko toll. voilà donc xam naa loolu donc nag man moom vraiment ah am mën naa bañ a ànd ak moom ci lii mën naa bañ a ànd ak moom ci leneen ak leneen mais du tax may taxaw di permettre. di dal ci kawam maanaam di ko traiter comme ni may mën a traité bouche par exemple ni may traiter bouche du bokk ko traiter non mais non man ta nekk <laughs> man ta nekk du ma ko def voilà nit ku nekk am na ay ay ay ay kiiwam ay qualité am na ay défaut mais man damay préférer retenir ne lii moo ko taxoon a jóg parce que effort yi mu def nombre de livres yi mu bind études yi mu def ci téere yi hadith yi loolu ku yàlla taxut a jóg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam taxut a jóg njortu naa ne doo ko doo doo ci def effort bu tollu noonu di ko def ak li mu doon jàng ni mu jàngale ak ñi mu doon formé loolu liggéey bu tollu noonu ku yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam taxut a jóg man yaakaar naa ne njortu naa ne doo ko def voilà te loolu pour ne pas pour loolu pour bañ a tudd imam yu mag yi la ku mel ni ñoom na Nawawi parce que ni ma mën a waxee ne euh, tollu ma ko ci we noonu donc laa mën a waxee ne Nawawi tollu ko ci we man moom tollu we ci na voilà maanaam loolu rek laa ko mën a wax voilà Euh, te loolu mooy appliqué wu ci lu ne ci presque ci yeneen mbir yépp ci yeneen domaine yépp mais tey lan ngay gis tey li ngay gis mooy sans masse gi ñoo fi nekk di di juger maanaam ñépp maanaam mel ni comme si ñoom dañoo nekk ci bépp tribunal imam bu nekk ñu taxaw jugé la wax ci yoon la day wax ñenn ñi ñu jox leen 20 sur ñi ñu jox leen 0 ñi ci def ñu jox leen 1 ñii ñu 2 ainsi de suite teg ci barab boobu ah jàpp ne verdict kii ñoo ko war di joxe te léeg-léeg gis ku mel ne ku mel ne Cheikh Abdul Karim Al Jili radiyallahu anhu léeg-léeg nga gis mu wax benn mbir moo xam ne euh, ne masala bii de par exemple wuute naa ci ak al imaam ibnu euh, al imaam ibnu arabi radiyallahu anhu te pourtant moom day wax ci imaam ibnu arabi radiyallahu anhu lu màgg a màgg mais danaan masala bii wuute naa ci imaam ibnu arabi radiyallahu anhu te masala yooyu muy wax souvent masala maanaam day aju directement ci nekk ci yàlla ci boppam maanaam ci yàlla ci boppam la mbir mi di aju considération bi ñu ci ci yenn melo yi wala ci rek rek ci yenn waa ci yenn tur yi yàlla yi su fekkente ne mbir mi ci ñoom noonu lay dal ak maanaam teg teg ak fiñ fiñ fiñ tegante mais lan ngay xalaat ñeneen ñu ñeneen ñeneen ñi leen gën a tuuti ñeneen ñu leen gën a tuuti te li ma gëm mooy ñoom ñaar ñi ma tudd nii eh, Cheikh eh, eh, Muhiddin Ibn Arabi ak Cheikh Abdul Karim Al-Jili radiyallahu anhuma lii wan na ñoo xamante ne mënif na leen ak gam-gam leeg ñoom ci toute l'histoire de l'humanité toute l'histoire de l'humanité ñu tollook ñoom maarifa loolu nii wan na ñu leen mën a gam-gam la dañ leen di wàññi ci baaram laa lay wax nii maanaam buñ bien sûr dañu génnee yeneen yi saxaaba yi voilà mais buñ génnee ñooñu dañ leen di wàññi laa wax ci baaraam buñ dee am na ñu ñu leen mën a gam-gam leen ñu mën a gam-gam leen maanaam li teg mooy ñu leen mën a mesure ne peut-être que ñii seen poids seen seen ñoo war a bokk box fi ñuy boxe maanaam ñoo war a bokk niveau maanaam catégorie dañ leen di wàññi ci ay baaraam loxo te pourtant loolu dafa am seen diggante ñu wuute wuute yu metti te ci domaine bi ñuy wute mooy ci yàlla ci boppam yàlla voilà moo tax affaire yi man euh, keroog maa ngi ko doon wax ñoom Yaxya bi ñuy ci bi ñuy waxtaan ak ñoom Buraq ak euh, ki ci des Fuad euh, ne il faut que ñu def attention surtout ci domaine boobu parce que nit ñi surtout imam yi sëriñ si euh, maanaam munuñu ñun il faut il faut pas ñu jàpp ne am na kenn ku ci infaillible kenn infaillible ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo infaillible moom mooy maasum comme que na kenn infaillible ci kenn ku ci nekk manef naa njort ci sa dund ànd ak sa yéene li muy sell sell nga juum ci masala bu kawe bu mag bu asaka ju sax ci yàlla ci boppam te loolu du la génnee ci sa ngëm du la génnee ci sa màggaay du la génne ci sa ragal yàlla du la génne ci sa wilaaya du la génne ci sa maarif du la génne ci sa imaama du ci sa fardaaniya voilà mais du la ci génne tey lu coow li bari bari bari bari euh, am na ñoo xamante ne seenu màggaay kenn mënu ci douter ku mel ni imam Ahmad ibn Hanbal par exemple imam Ahmad ibn Hanbal il fait l'unanimité kenn du dute ci màggaayam et pourtant euh, ci masalatu xalqul Qur'an euh, li mu waxoon mooy ne ñun alquran bi ñuy jàng sax maanaam dafa nekk loo xamante ne nekkul lu nu sos maanaam xadim la ak bi nekk ci téere yi mais loolu soit dañ ko toxal fekk dañ juum ci niñ ko toxal wala soit noonu la ko jàppee parce que dafa jàpp ne le fait muy refléter muy delloowaat ci alxuraan bi nga xam ne xadim la du ñu mën du ñu wuutele alxuraan yi maanaam du ñu wuutele jëmmi alxuraan yi mais ànd ak loolu yépp dëgg la borom xam lu ëpp ci ñoom du ñu ànd ci loolu. et que dafa bokk ci principe achaira yi par exemple ci ne masala bi du loolu exactement parce que am na nuance. mais loolu dafa yëkkati imam dafa tax imam Ahmad nekkul ki mu doon rahimahullah dafa tax ba nékkul ki mu doon mais non non voilà te te dañ koy woowee imaamu ahlu sunnati wal jamaa comme li al kii wax euh, borom al ibaana imam al ashari ci bopp sama royukaay bi ma topp tànkam mooy imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu maanaam il faut que ñuy nuancer même masala waxuma la masala yi fiqh yi masala yi mais masala aqida yi ci boppam sax fokk ñu nuancer leen fokk ñu nuancer ne mbir mi kenn infaillible pas-pas bi ngay am ci yàlla ci boppam mën nga ci juum am na xadis bu ñu gis gisoon nañ ko ci Kunûz gis euh, xadis bi nga xam ne mooy tegtale concept bi ñuy wax ilahul mu'taqadan yàllay maanaam divinité wu pas-pas yi divinité wu pas-pas yi ilahul mu'taqadan mooy bu yow mën a xamee ci mahshar bi yàlla buy feeñu nit ñi mooy bu yowóot yi demee fañ dem nasaraan nasaraani noonu majuusi gaa yi ci def ñëpp ñi doon bokkaale yàlla ku nekk ña daan jaamu leneen ku ne dem ànd ak ka nga jaamu dem sawara mu des ñu gëm ñi kese yàlla di di dikkee ci meloo woo xam te ne xamuñu ko su aarif yi kese ñoo koy xàmmee dañ naan ko ñu ngi muslu yàlla suñu boroom ci yow mm-hmm. na'udhu billahi minka hada maqaamuna hatta yatina rabbuna suñu place fii lañuy taxaw duñu ñu buuje ba suñu boroom dikkal ñu bu ko defee nag yàlla feeñu leen ci melo bu ñu koy xàmmee nag léegi bu boobaa ñu ne ko kay anta rabbuna yow yaay suñu boroom <laughs> mais loolu loolu su dee buñ demee ba yawmal xiyaamati la nit ñi di réeree yàlla ci mbir yi au point où am na ci ñoo xamante ne noonu moo tax ba yàlla da leen di dikkal ñu ne ko duñ la topp ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci yow mais sincèrement naka la ñu mën a taxawee fii ci àdduna bii nga xamante ne fi la kiiraay yépp nekk ñu bëgg condamner nit carrément parce tout simplement masala ngam ca aqida bokkuñu ci gis-gis à la rigueur sax loolu nga mën a wax bokkuñu ci gis-gis parce que yow jàpp nga ne inéluctablement li nga wax rek kay dëgg d'accord c'est bien lu fait que nga gëmee ko noonu nga dogu ci alhamdulilah te loolu mooy li jaadu nit day dogu ci li mu gëm surtout ci wàllu pas-pas dogu gi da ci am solo alhamdulilah mais xamal ni ila du yàlla dëgg dëgg dëgg nga nekk gëm noonu de sa yàlla yow nga gëm parce que ne noonu nga ko xamee yàlla bi nga xam ne dëgg dëgg mooy yàlla mooy bi yenent bi gëm sallallahu alayhi wa sallam après borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw ñoom ñëpp nee nañ lii mooy mooy dëgg ci masala bi d'accord borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw borom xam-xam diw est-ce que dafa tax maanaam à la rigueur mën a wax mooy ah ñun ñi nga xam ne amuñu xam-xam ñun moom nous sommes largués parce que ñun instant bi nekk nañ ci problème bu tar ci mën a xool bu doon rek dañuy toog naan dañuy lañu xool lu kii c'est parce que ñun ñeneen ñi ci des dañoo wax rek ñun ñu dëggal leen par rapport ak ñoom ni ñu raisonné du dëgg yeneen ba parce que ñun ñëpp ay muqallidun la dañuy taqlid kese mooy suivisme la ñuy def ñun ñëpp nag ay muqallid lañ ñun ñëpp dañu taqlid dañoo taqlid borom xam-xam yi ñu njëkkoon dañoo jàpp ne li ëpp ci borom xam yi nii lañ jàppee mais balaa ngay xam ne loolu la ñëpp jàpp nga dem ci yeneen groupe yi. nga déglu leen ñoom li ñuy waxe ñoom bu ñuy wax da ngay comprendre ci seen wax ne li ëpp ci borom xam-xam yi nii lañ jàpp maanaam contraire yow li nga jàpp. liñ mën a gëm mooy xëy na alhamdulilah ñoo nekk ci dëgg wala de gëm nañ ko mais li imam Shafi'i waxoon radiyallahu anhu war nañ koy mën a bàyyi xel. li mu ne man bu ma wuuteeg nit maanaam mbir mi ma wuuteeg ci nit ki may jàkkaar lool di weranteeg moom ci dara man maa ci am dëgg mais man d'accord naa ne sama dëgg gi ma yor ab erreur mën na ci làqatu mën na ci laxasu nekkaale ci biir maanaam mën na continuer contenir erreur vérité bi ma am mën na continuer erreur waaye ki may ki sama xuloowaale wala ki may weranteel moom li mu wax du noonu jàpp ma ne li mu wax noonu la mais nag dinaa nangu ne li muy wax li muy am erreur li muy nekk nekk fausseté li muy nekk nekk erreur ak dëgg mën na caa la maanaam mën na contenir dëgg vérité ci biir subtilité boobu nuance boobu loolu moo mat a bàyyi xel te ñu koy jàpp tout temps parce que soo jàppul loolu. Euh, tout le temps seetlu woo leen ne tout le temps ñooñu benn groupe rek la ñuy ne mboolem ñi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy catégor catégoriser affaire ñii ñoom ñooy diw ñii ñoom ñooy diw ñii ñoom ñooy diw ba mu des yu flagrant et bien sûr comme yi chia yi nangam ñoom dañoo flagrant li surtout rawaafid bi pas ñëpp sax mais surtout rawaafid bi ñoom ñoom dañoo flagrant ba pare ñoom c'est que dañuy dal dañu maanaam dañu dañu dañu dañu dugg ci ci ci ci fi gën a eh, di gën a garaaw mooy mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yi ci bopp seen bopp radiyallahu anhum ñooñu ma eh, loolu moom juumte gu manifeste la. juumte gu manifeste la eh, mais ñu nuancer entre. ki ñuy jàpp ne li wax du noonu xattaa ci masalay pas-pas yi ñu bañ koo euh, jël et automatiquement ñu catégoriser ko soit du dugal ci ci yéeféer ne yéeféer la ndax nee na nàngam wala yu mel noonu et loolu yëpp affaire yu compliqué masala yu compliqué yëpp yàlla du lool la ñu laaj yàlla lim ñu laaj ñu gëm ko mooy lim ko waxee ci alxuraan kese moom kenn la amul doom jurul kenn kenn juru ko yaa ngi dégg euh, moom mooy wërsëgalaate day dégg day gis xam na lépp ak yooyu loolu kay baax na loolu mooy li ñu digal yeneen yi ci des yëpp du lu nu war a voilà après soo duggee ci domaine bu nekk nga nekk ci subtilité oui bon en fait lii waxul lii non en lii en fait jubluwuñ ci lii lii en nanga mais finalement dangay ngay mujj a dem ba nga xamante ne ci ci ci ci loo loo loo loo waxati rek foo nga nekk ci nuance bi. en fait non mais lii tekkiwul lii lii lay tekki non ah, mais en fait lii nangam nangam non en fait il faut que ñu xoolee nii non mais en fait lii nangam maanaam lu nekk ci nuance yooyu ci foo nekk ci ci ci yooyu ngeen ne léegi sa temps bi nga waroon a def pour jublu ci yàlla mi nga xam ne moom nga war a jaamu nga jaamu ko te dëggu ci jaamu gi nga bëgg ko te dëggu ci bëgg gi maanaam temps boobu yëpp koy perte temps boobu yëpp koy perte après ci lan ngay nekk. imam diw ak seen diw ñoom dañoo juum imam diw ak seen diw duñ jàppe woon du woon noonu imam diw ak seen diw ci yooyu ngeen d'ailleurs seen diw ak imam diw dal nañ seen kaw nangam nangam imam diw ak seen diw maanaam ay xulookat la ñuy doon mais dootuñu nekkati ñuy concentré wu ci suñu jaamu yàlla beneen bi ci des duñu concentré wu ci ci jàng kan mooy yàlla ak kan mooy yonent bi sallallahu alayhi maanaam bëgg gi ñu leen war a bëgg te loolu mooy l'essentiel bi ah euh, dootuñu concentré woote ci na jullit ñi bennoo na jullit ñi nekk benn dootuñu ci concentré woote mais loo ci gis fi mu toll bëri na ci ñoo xamante ne xatta comme exemple yi ma la jox maanaam da nangu ngaa gàmmoo nanguwumaa gàmmoo rek fi mu toll dañ ciy jàppante ay noonu. léegi sax wolof yi gis naa ci ñoom benn phénomène diw tacle sévèrement diw wala diw écrase diw diw fait de graves révélations sur diw léegi loolu mooy information yi boo demee YouTube information yi lii yooyu ci wolof yi loolu la diw tacle sévèrement diw diw fait de graves sur diw <laughs> diw écrase diw jeex na boo génnee vocal bi leer boobu daanaka dootoo amati vidéo wolof ci YouTube wala diw corrige diw maanaam yooyu rek ngay dégg ce qui veut dire ni kon diine ji dootul diine yi nañu bëggante ci yàlla nañu ànd ci yoonu yàlla nañu léegi doon diine jooju diine yi ñu ngi xuloo la di xeex moment bi nga xamante ne yéeféer yi ñoom ña ngay bennoo pour dal seen kaw la léegi moment boobu la léegi sax à dire que yow moment bi ngeen waroon a def fexe noo leen bennoowee ak noo leen di jàppalantee ci mbir yi léegi moment boobu yéen ngeen utiliser pour di dilapider ko yàq ko te même moment bi yéeféer yi ñoom ñi ngi xool nan lañ leen di nan lañ leen di féewale nan lañ leen di tàqale ce qui veut dire que ñoom soxlawuñ sax liggéey liggéey bu metti ñoom yéeféer bi so soxlawul liggéey bu metti képp ku mu bëgg a dal yéeféer yi bu bëggee bu bëggee tey dal ci kaw salafiste bi yomb na ko yeneen julli ñi lay woo rek ne leen ñun seen l'islam bi ngeen di dox gis nañ ni mooy bi baax gis nañ ni ñun ànd nañu ak yéen nangam nangam ata salafiste yi lañ bëgg ñu nga gis gaa yi kontaan mel ni ku ñu dig àjjana ñëpp daal di bennoo ne nañ dal kaw salafiste mu jeex mais gis nga su paree ci ñoom ci yow lay jëm parce que li mu jàpp ni salafiste bi da koy def yow boo juboon a ngay def maanaam moom li ko déranger sax yow ak li du benn ñoom li leen yow li leen déranger mooy xëy na pas-pasam ni mu jàppee nii ni mu jàppee nii du benn mais moom li ko déranger yéeféer bi mooy day bëgg di julli jàkka day bëgg jigéen ñi di muuru day ak yu mel noonu du jox loxo jigéen ñi du ñu biis ji yooyu moom yooyu ko déranger mais yooyu la lay yow sa lislaam bi ngay doxal maanaam mooy yow en fait doxuloo dara ci euh, yow la war a jàppale pour nga xeex ñoom yeneen nga jàpp ne seen jikko dafa ñaaw ak yooyu nangam nangam mais jikko yu ñaaw yi moom fépp la ne jikko yu ñaaw moom bu dee loolu rek ngay toog moom fépp la ne te ci ñoom ah man de li ma mën a wax mooy li ma gis gis naa ci ñoom ñoo xam ne vraiment ay jikko yu rafet a rafet la ñu man moom gis naa ko te j'en étais témoin waaw. te gis naa ci ñoom ñu ñenn ñi ci ñoom wala ñu bari sax ci ñoom ngëm yàlla goo xam ne dara jaralu leen euh, kenn du leen du leen jaral kenn mënu leen a tere julli kenn mënu leen a tere waxtu julli jot julliwuñ kenn man kenn amul maqaam loolu moom gis naa ko gis naa ko ci ci ñu ma xam ci ñoom. gis naa ci tamit ñu ma xam ci ñoom ñoo xam ne ñu mën a muñ leen ak jikko yu rafet lañu yor Euh, ah, ah, am na benn bés euh, sëñ Fall maa ko koy nettali yaakaar naa am na ñu ma ko ci nettali mooy bés bi soxna si dane doon tam kii bañ sàcc bagage affaire am ñu toogoon noonu gaa am ñu koy xaw a métti lool mel noonu man léegi yéen man fi ma jóge kookoo gën a métti waa ji dañ ko dama ko woo tey ci suba ne dama am xaalis bu ma la waroon a jox ma woo ko ne ko ma ñëw indil la ko mu ne ma bon tey nag xëy na dina xaw a danaa xaw a jàpp mais ban heure ngay libre man ko non man damay gunge sama njaboot rek pour ñu dem Sénégal léegi man maa ngi ñëw léegi indil la sa xaalis mu ne waa bon bu dee ñëw nga baax ne soo ñëwul tamit garawul man dama war a tukki te dama yàkkam maa ngi dem dinaa dem mais soo ñëwee garawul baax yàlla def ma dem fa bi ma demee ma laajte ko ci saa si ma laajte ko ñu ne ma non sa waay ñëwul tey saa waay nekku fi tey parce que dafa problème bu garaaw garaaw garaaw dafa dem Arabie di léegi nii ma ne ah saa waay nga ma ne ma ne kon nu may def mu ne ma bu dee am na loo ko loo koy laaj wala yooyu mën nga ma ko wax ma ne ko non non non garaawul benn ma ne ko non garaawul bàyyi ma bàyyi ma xaar rek nees tuut waa dugg si mais bi mu dugg si sincèrement gisuma ci moom dara luy wane ne kii triste la. mu ñëw nuyu ma salaamaaleykum ah vraiment bien chez nous nangam wax wax bu rafet toog ba barakallahu fiik ma ni ko nama dafa ma xaalis bi ma la rek laa bëggoon a indi mu ne ma bismillah ma compter compter compter compter ba mu des kii mu ne ma bon li ci des téye ko ngir jëlal baax na ma daal kii mais ndekete waa ji li ko dal mooy effectivement daa war a dem Arabie saoudite léegi parce que doomam moo génn àdduna loolu lañ ko woone ko dafa génn àdduna léegi nii nii nii tey tey tey gisuma ci moom benn trace nit ko moo tax bi ma ko waxee sax ni ko ah waaye kii nu mu tudd mais condoléances tout ça euh, yàlla ko yàlla yërëm tout ça mu a alhamdulilah yàlla nii la ko bëggee woon. mais kooku gëmul yàlla loolu kooku ban nga maa gëm loo ma man mii te man affaire PNB bi kii sax mais affaire xaw na ma benn tuuti waxuma ko rek mais <laughs> bokkul rek ak nga xamante ne non mais c'est yow tey non nañ jël benn cas benn kii Muhaysina ah ko Muhaysina mais Muhaysina man nga maa gëmloo ne ma man maa ko gën a ragal yàlla. maanaam est-ce que man manef na maa gëmloo ne ma mii kii ni mu mel ak alxuraan bii kii moom yow yaa ko gën a ragal yàlla garawul saa yi dafa sànku dafa dàngam. man moom vraiment ñemewu gën a gëm ne ñemewu gën a ragal yàlla moom moom ñemewu ko gëm voilà ay ñoom su dee mën nañoo nekk neex na nangam nangam imagine boo <laughs> waaw mën nañoo bañ a dugg si bi daa flagrant kenn gën a ragal yàlla daa flagrant <laughs> loolu voilà léegi yow après ngi dem ko nga classé ko parce que salafiste la kon été day dem sawara léegi yow yow yaa ngi dem di di di mbalax tous les jours yaa ngi mbalax di ko tuddee bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> nga ne da dem àjjana yow après nga yàpp ne loolu yan na maanaam ah yow nga jàpp ne li ngay xalaatee noonu loolu yan na maanaam wala affaire il faut toujours nuancer dañu vraiment dañu war a nuancer voilà dañu war a nuancer dañu war a nuancer bu baax a baax dañu war a nuancer bu baax a baax a baax voilà jàpp ne daal xëy na eh, am na mbir moo xam ne xëy na man mën naa ko gis ci salafiste bi par exemple jàpp ne daf ci juum jàpp ne lii kat nii jàpp ne masal bi lii nangam bugguma lii wala lii ak lii ci moom mais naa yam foofu mais dem ba bañ jëmm ji ci boppam parce que tout simplement moom salafiste la te ànd ak ne gëm na yàlla gëm na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na saxaaba yi radiyallahu anhu et cetera tout ça xëy na bañ na ñenn ci nitu yàlla yi parce que moom it dafa jàpp ne ñooñu dañoo juum wala loolu mu nekk maanaam jikko ju ju ju joo xam ne jikko ju ñaaw la joo xam ne nattoom la mooy mooy bañ yenn nitu yàlla yi te li tax mooy dañoo jàpp ne dañoo juum ci masala yu am solo am solo am solo ci diine ji et que dañoo sànku loolu moom nattoom la moom juumteem la moom mais man bu ma jël nattoom boobu ma jël loolu mu nekk comme moom ma mel ni moom finalement ma mel mu mujj mel ni moom en fait